génération de années deux mille moom xaw ma leen Sénégal xaw ma leen waaw waaw te ñooñu ñu ngi am ay vingtaine d'années ñooñu xaw ma leen du tout waaw sama dem yi ma fay dem quelque kii moom taxul ma xam leen xaw ma nan la ñu yaroo xaw ma nan lan mooy seeni xalaat te kotuwaayu ma leen duggantewu ma ci ak ñoom même bu dee ku nekkoon foofu nekk fii sax ñëwaat fii man duggantewu ma ak ñu mel noonu moo tax. manumaa wax ci seeni mbir moo tax man sama génération ba nga xam ne falaa di dund laa yoon bariwaane ci ñun génération boobu ñi leen jiitu koo ci wax awwalu maa yajibu alal mukallafi waaw an warom lox dëri rahimahullah nee na li njëkk ci ki nga xamante ne mooy mukallaf bi lu muy xam mooy yéwénal euh, ngëm yàllam pas-pasam ginnaaw bi mu xam mbiru diineem te tamit wa wa wa jaadu na warul ci benn mukallaf muy def loo xamante ne muy jëf benn jëf lu dul mu xam ci àttab yàlla alors que ñun loolu bi ñu ko bi ñu ko liiralee ñu jàng loolu quoi parce que ñu bari jànguñ lool man moom personnellement tooguma ku ñu may jàngale lool waaw la <laughs> ma déggoon waaj a wax <laughs> waaw yàgg na presque lañ mu ne vingt ans <laughs> fii nii la woon Lyon waaj ne fekk ñuy déglu benn waay benn waay bu nekk Sénégal quoi benn sëriñ la mu ngi mu nga fa ba léegi sax mais pas sëriñ yi am sant yi moom euh, euh, am na lu mu xam moom waa jooju am na lu mu xam waaye mooy boo xawee borne ci yenn yi loolu mooy problème bi jàpp ne euh, ut xam-xam traditionnel bi ñu xamoon Sénégal ku deful noonu xamoo loolu mooy mooy problème mu ñu mel noonu. ñu mel noonu ngay gis ñu naan la jàng ci àlluwa moo gën a moo gën a barkeel jàng ci tablette loolu loolu fan la tegu wax jooju teguwul fenn jàng ci àlluwa moo gën a moo gën barkeel jàng ci tablette wax jooju laa bëgg ku ko wax nga wax fan la tegu waxuma rek Serigne Diw wax na ko Serigne Diw ay waxam du dalil waaw fan la tegu xanaa du borom bi tàggat tablette moo tàggat àlluwa kese matériaux yi ñu defaree tablette borom bi ci kaw suuf bii. matériaux tamit lañ defaree tablette yooyu yëpp borom bi moo ko ko fa saxaralakum wa saxaralakum ah borom bi nee na maa leen tàggatal <laughs> maa fi samaawaati wa maa fil ardi jami'an min mboolem li nekk ci asamaan yeeg li nekk ci suuf yi mboolem seen muy xéewal yu ma leen defal fan la ko gën a barkeele loolu waxu ko koy wax la <laughs> waaw léegi mooy moom façon yu mel noonu na loolu lay xalaat ba bare <laughs> waaw booy dee wax naan ay dawaay di di di dugg benn waay bëgg wax ne saa xamul. naan moom liy wane ne sax xamul moom sax jàngul lox yu waa ji ne waay waaye bu jàmbaar nag kooku moom ne moom waay eh, saa lu muy wax nii moom dëggal saa yi mu ne waa jàngul lox dër mais après mais après ngeen gis ne bala nga am xam-xam nga jàng lox yu mais man dama ñuy jàng lox dër yu mën a jàngal fu waay un million ñu ko jàng te xamuñ leneen <laughs> waaw loolu dëgg la waaw mooy yooyu euh, programme la boo xam ne Sénégal loolu lañ xamoon mais ça ne veut pas dire ku jaarul ñoom foo jaaroon loolu xamoo <laughs> waaw léegi mooy yooyu ñu lay wax alors bu jëf jotee kenn du ko jëfee waaw bu jëf jotee kenn du ko jëf kon nag boroom bi daa tàggat ci gox bu nekk fu nekk te tamit kilifa bu nekk ñun ñu nga àndal ñay ànd ak yow war na am loo leen waaw yoo tax yeneen bay saa saam ñu ñëw ci moom waaw am loo leen tanee ba bu dara xewee yenn yoo xam ne mën luñ ko seen bopp yaakaar nañ ne man nga leen cee ñu ñëw wax la te tamit bu boobaa yow wul mer yonent bay saa lu ngeen may déranger nii non loolu ngeen may déranger non dañoo kii affaire bi kiiwul ñu ñëw simplement benn bi ñu ne Seydina Salman la ñu yónni benn bi ñu ne nañ dem wax ko yonent bay saa saam ñu daal di ñëw wax ko yonent bi sallallahu alayhi ne ko bon ah ah mooy fa jaa'u ila an-nabi fa qaalu hadhihi kudya de ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yaakaar ne moo nen bi tamit xam nañu ko ne ko lii de wax ko tamit li xew problème bi ci simplement mu ne ana nazil man damay wàcc waaw léegi ñu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu'jizaam yi yi nga xamante ne nii bokk na lañ ciy jànge mooy mu'jizaam yi yi nga xamante ne nii borom bi moom moo ko defal muy ay xar baax yoo xamante ne nii bi mu dóoree semmiñ bi kii bi dóor ci xeer bi benn côté bi tas mu ne allahu akbar on tiitu mafatihal euh, euh, sham beneen bi mu ne allahu akbar on tiitu mafatiha kisra beneen bi mu dóor ne on tiitu mafatihal yaman waaw loolu gaa koy wër yow waa waa Ghatafan waa Quraysh ak seen yi ñu ngi ñëw ah li wër si yonent bi alayhi salaam ngir eh, ndar képp ko gaa yi keroog ba ñenn ñi surtout bi fi gaa yi agsee ah bi nga xamante ne ci la yéeféer yu bon yi agsee ñoom Abu Sufyaan ak yooyu ñu ndar képp leen fu nekk suñu borom moom lay wax naan iz jaa'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaaghatil absaar wa balagatil quluubul hanaajir wa tazunnuuna billaahi zunuuna hunaalika ibtuliyal mu'minuuna wa zulziluu zilzaalan shadiidan wa iz yaquulul munaafiquuna wallaziina fii quluubihim marad maa wa'adanaa allaahu wa rasuuluhu illaa ghuruuraa wa iz qaalat taa'ifatun minhum yaa ahla yasriba laa muqaama lakum farji'uu waaw wa yasta'dinu tariqun minhum an-nabi yaquluuna inna buyutana awra wa ma hiya bi'awra in yuriduna illa firara suñu boroom di leeral loolu ci suuratul ahzab bi nga xam ne mooy wiy wax mbiru xandaq bi di ahzab bi mu ne fàttaliku leen bi nga xam ne ci la leen gaa yi dikkal fu ne muy Quraysh ak ay alliés Ghatafan ñoomin ak ay waaso yi ca biir ñoom asja ñoom fazaar banu fazaar ak ñoom ñëpp waa banu sunay mooy kaa yi bari waaye ñeen yaakaar ne ñooñ kese lañ ak waa banu qurayza ñi nekk ci nga xamante ne nii ñoo nekk ci seen biir nekk ci biir Medina waaw ñoom ñu ñëw di leen jàppale waaw akbar léegi nag mu ne keroog keroog rëngi rëng ba ba ñenn ñi xol yi tiitoon nañ ba ñaafiq yi ci yéen ak ñi nga xamante ne seen xol daa amuk feebar ah te ñooy naafiq yi naan ah mooy naafiq de keroog rëng-rëngee nañ leen rëng-rëngee bu tar bi gaa ñëwee nag ak seenu maboor ak seen ngàngoon Abu Sufyan dix mille personnes yaa imagine ñëpp bu fees ne keroog fàttale ko leen bi naafiq yi wax te ñooy ñi nga xam ne seen xol yi daamu amul feebar naan maa wa'adana allahu wa rasuluhu illaa ghurura yàlla ndawam bi sallallahu alayhi wasallam diguñu lu dul ay war mooy ñu ngi nii moo tax kenn ki ci ñun ñu ngi nii kenn ci ñun ñenewul dem tuuri ndox ah ñu ñuy dig ay kunuusu Kisra ay kunuusu Qaysar ay les trésors de Qaysar ah lii daal yàllaa gërëm taam digguñu lu dul lu dul ah, ah, <laughs> lu dul ak war ba pare di di sape di yàq confiance jullit ñi quoi way ngëm yàlla yi. di leen désespéré woo comme ni ngay gise naafiq de tous les bords de tous les temps nag bu jullit ñëwee ci crise guerre bu metti ak yéeféer yi wala yooyu ñu leen di décourager loo naan non yéen non ñooñu teg yi ñoo du gaa nga xam ne boo nee sa nit yi ngay xalaat xalaat nañ ko yéen da yaram dox a xeexal mooy di di leen découragé lool <laughs> ñooñu ñooy l'armée invaincue yi nga xam ne ñoom kenn du ñooñu ñooñu seen biir sanoo la toog seen Nevada Nevada xaw ma lan bu yónnee la bombe biir Afghanistan saway te duñu buul ne drone yi kooku nan ngay xareek moom saway attention waaw naan yaa ahla Yasrib la muqaama lakum farji'u saway amu ngeen taxawaay fii de dellu leen yéen kay tee ngeenaan ah kii leen rek waaw nangul euh, soumettre leen rek ci ci ci Abu Sufyan <laughs> waaw mooy eh, loolu lu yéeme la <laughs> loolu <laughs> mooy naafiq yi loolu lañ doon liggéey muy jamono yu metti waaye nag ñu sape li nga xamante ne mooy eh, kii bi quoi waaw waaw Eh, mu am leneen loo xam ne moom lañ ciy jànge mooy kon eh, mujiza yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci yooyu kon nga xam ne moo tax Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu doon wax ñoom Seydina jamonoy Seydina Omar ak Seydina Ousmane ubbi leen lu leen neex def leen lu leen neex ubbi leen dëkk lu leen neex amul benn dëkk lu ngeen di ubbi lu dul ne fekk na yàlla tegoon na caabi dëkk yooyee ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy lii waaw bokkaat na ci mujizaam yi mooy bi bi mu ko waxee lekk gi nii mu ñëw ak la nga xam ne moo fa xew moom moo fa xew mooy bari lekk gi ni mu tuute woon saa ak as mbëy wala mbëy xam nga as mbëy mooy tef ah, ah as tef tef mooy mbëy bu ndaw ah, walla wala xar mu ndaw woo xam ne matul sax un an ay milliers de personnes daal di ci mille personnes lekk ci ak loo xam ne saa la ñeenti muddu booy génn muddum koor murum koor loolu ñeenti benn saa mu dundal ci loolu moom moo gisaay yonent bi alayhi salaatu salaam dafa bëree bari ba ma nee su koo takk ci yooyu dafa bëri borom ñi bind ci Dalaa'ilun Nubuwwa ñoom imaamul Bayhaqi ñoom imaam Abu Nu'aym yooyu recensé nañ yu bëri mais wax nañ la ko loolu kenn mënu ko recensé comme ni borom xilaas wax Euh, moom moom di ko jéem a recensé moom abatul moom <laughs> loolu moom darbun min al abat <laughs> loolu ak façon pola <laughs> waaw tellement koy manoo ko kon mooy mu'jiza yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lii di yëpp waaw ba pare ñu lekk ba pare mel ni mbir mi soppeekuwul ba pare mu ne leen jox leen ci nit ñi mooy ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi ndax kat nit ñi asabatu majaa loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ndaw si ne ko kuli hada wa wa ahdi fa inna an-naasa asaabahum majaa mooy yow euh, lekkal ci lii te joxe ci cadeau sa bokk yi sa jiiraani sa voisin yi ndax nit ñi jamonoy xiif dalee na dal mooy jamonoy xiif ak jamonoy crise ak lépp lu la même bu dul jamonoy lu la yàlla defal bul yaakaar ne pour yow kese la waaw gis nga bu ëppee maa fadula lu ëpp ci an xaajatika fexeel ci sa aajo na fexe sa mbokk jullit ñi sa mbokk nit ñi nga xam ne dañoo nekk ci aajo ñoom ñu nekk ñoo xamante da nga koy bokk ñoom dañ leen di assister bañ a nekk boo xam ne yow daal bu sa affaire baaxee nga fàtte ñi ci des déedéet moo tax yonent bay saa am ne ko lekkal ci lii te nga joxe ci kado ndax kat nit ñi ah dimbali ci sa sa jëkkandoo yi waaw moo tax nit nit ah, wax dëgg yàlla bu doon ne boppam kesee ko tax jóg ci kaw suuf fii ci wàllu lekk ak naan ah bari waa na ñoo xam ne du ñu sonn waaye loolu mooy ñam conscience bi am na ñoo xam ne am nañ lu bari lu ñu mën a dimbalee mais amuñ sax conscience bii amuñu alwaay que ne ñun un corps lañu waaw ndax jullit ñi li yonent bi saa saa wax da ne lenn li ci ñoom comme benn mur la beneen bi comme benn jasad la benn corps la benn yaram la bu ci benn méttee benn côté moo leen yaram yi moo koy yëgandoo loolu nag fekk amuñu ko loolu moo tax nga mën a gis. Abdullah fo ñett forme benn koor teg ko ci wàllu waasoog wàllu couleur koo bokkalul couleur wala euh, dëkk yi nga xam ne réew yi nga xam ne colonisateur bee ñu dagge noonu man daal sama yërmande ci ñooñu lay yem ca frontière ya lay yem waaw loolu mooy indi wax ju garaaw ji ma doon wax ne bu bu faral di wax bu bousculade amee Makka ñu ne am na temps de mort nga ne maaf sénégalais bokku gars yi ne loo ministère wala des affaires étrangères ak ambassadeur bu Sénégal bi nekk foofu consulat ba Makka wala yooyu ñu ngi kii ñu xool ba def kii ne yoo kenn finalement kenn bokk ci ñu ne ouf de soulagement waaw ouf de soulagement alors que a des Gambiens peut-être des Maliens des kii des Pakistanais des de des Américains musulmans des kii mais nga ne yow ouf de soulagement ouf de soulagement ouf de soulagement ndax lan formé wuñu ko loolu nag moo tax jamonoy metti kat bu amee eh, ma le Gazaoui là que les sionistes xubasaa di bombarder man le wolof ça me concerne pas parce que am naa lu ma gën a metti wala xoolal li ñuy xalaate mooy ñoom vraiment <laughs> non man moom man je suis sax man man ànd naa ci leen dal metti naa metti na ma metti na ma mais bon man am naa lu ma tal quoi taluma yooyu waaw c'est juste pour wax loolu rek pour dédommager boppam waaye wallahi ndax formé wuñu koor formé wuñu koor boo formé woon koor li nga xam ne kookee innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum bu boobaa li nga xam ne ñu bombardé ko day mel ni yow sa doomu bopp lañ bombardé yi gis xale buñ bombardé foofu waaw mu ngi mel ni sa doomu bopp lañ bombardé waaw te bu nekkoon sa doomu bopp wala yow sa gox la xewoon doon nga bëgg ñeneen ñu solidaire ak yow nag wal iyaazu billah ñun euh, kii lañ ko wax <laughs> zabat lañ <laughs> waaw comme niñ ko fi waxoon zabat waaw puurit la rek muñ muñ puurit lañ muñ nekk ci ndox mi de toute façon dañuy dañuy wéy dañuy avancer dañ fiy jóge wal iyaazu billah waaw kon mujiza yonent bi alayhi salaam ci bari loolee ak tamit di solidariser solidariser wax nit ñi que bu neexee bul fàtte ñeneen ñi hmm. boo nee ci problème ak ay mbooloo ba yàlla génne la ci bul fàtte bul dem rek fàtte sa démb ak ña bañ a gestu ña nga xam ne yéen nekkoon ci galère gi waaw waaye ñëpp xam ne ñoo ci tollu léegi dee leen fàtte yii man de ba ma ci tollee sii ñoo man préfecture ci boo fi rombé gars yi ban taxaw bi ñuy taxaw sama yaram bi day daw waaw mooy nga mel noonu xoolal seddaay bi saway vraiment gars yi ñoo sonalaate quoi ñen leen yàlla taxawal taxawu quoi waaw ñu am këyit yu leer jóge fii parce xoolal ma lii yow jaaroon nga ci mais c'est jaar naa ci man am naa këyit yu leer léegi je suis devenu français voilà léegi ma fàtte gay bu ma rompee naan mooy qu'est-ce qu'il faut lool di faire semblant ni yow di surtout ay ay ay ay tubaab di jéem a ah mais qu'est-ce qu'il faut je yaa fekk na sa waay yow fii nga doon nekk <laughs> xanaa léegi muy faire semblant kii moo yées wal iyaazu billah comme nag di solidariser nit ñi ak nit ñi jamonoy metti bu la ci yàlla génnee loolu moo la xéewal nga bañ ko accaparer ah mu mettee xaaral ma denc déedéet ñeneen nga ñamal leen ci dara waaw waaye boobu mën a jëliñ ciy jànge mooy histoire côté Seydina Jaabir radiyallahu bi mu ñëwee ci kër gi nga xam ne bi mu ñëwee ñaan digal ci yonent bi alayhi salaam ba mu may ko ndigal dafa ñëw leeral soxna si wax ko ne ko man di gis naa yonent way saa am loo xamante ne nii manuma koo muñaale est ce que am nga loo yor mooy loolu dañ ci jàng couple yi dañoo war di waxtaan waaw mooy di waxtaane mbir yi ndax mbiru yonent way saa la te ci loolu kenn du ko tudde jëw kenn du ne eh, parce que xam nga du ko nekk boo bëgg buñ la gisee nga xiif nit ki dem eh, eh, di wax ne diw de gis naa ko mu xiif loolu ngir régler problème boobee ñëw di ko waxtaan ak ka nga xam ne jàpp nga ne mën na la jëlee dimbali ci ngeen ngeen mën a euh, euh, trouver situation solution ci problème bu diwu dal loolu doon kenn tuddewu ko jëw déedéet waaw man de diw koo xam ne sa xarit na nga xam ko euh, bon man de dama laa bëggoon a gis wala war naa jaar kër gi wala dinaa la woo mu woo waaw man daal bon dama laa woo parce que loolu la fekk mu naan diw xam diw suñu waaj temps yi dafa nekk ci difficulté yu grave si parce que këram gi gars yi dañ ko nar ci saisir de waaw sa waay le trente lañ ko may te ñu ngi le premier février waaw deux mille vingt quatre jeudi premier février deux mille vingt quatre le trente wala le vingt neuf février xaw ma du ab le trente vingt huit wala vingt neuf bu ñu fa bu kiiwee gars yi dañuy nangu lépp génn ko njabootam bu joxewul cinq mille euros waaw léegi nag ah ma ne woon naa seet ñoo xamante ni amaane dinañ ci mën a jàpp kooku loolu muy wax loolu xam na amaana waa ji bëggul ku ko wax mais il faut léeg-léeg ndax yooyu foog nga leeral ndax am na ñoo xam ne mënoo ñëw surtout nga tànn ñoo xam ne ñu mën a denc secret rek waaw baa ñu mën nekk ay lantinoor yoo xam ne loo sotti ci ñoom dara du téye dara lépp ay romb waaw ñuy ñuy siit dong loolu moom amul njariñ waaw. loolu moom baaxul diitu loolu ñu mel noonu baaxul buñ demee tasan ko waaye di jigéen diw diw moo ko def ba pare di découragé loo ña waroon a mën a def naan moo ko def waroo non non moom comme que day jaay ay ay kii bi muy dem bi mu fay dëkk waxul kenn ki waaye ma ne sa yow on est fii ñu ngi seet nan la ñuy dimbalee waa ji ñi ko jota mën a man yow nga ñëw di leen décourager loo ak di wax loo xam ne day tax gars yi ku naroon a def sax xoolaat lool ne kon naa ko bàyyi mu kuliwu wala iyaazu billah moo tax ñun vraiment dañoo feebar façon yu mel noon nag jaruñoo tànn jaruñoo tànn di leen wax dara mais ñoo xam ne da ngay am nañu xel am nañu néegu biir waaw te bu boobaa loolu ngay wax ci état wu waa ji di ko décrire lool kenn du ko tudde jëw mooy lii say naa Jaabir def dafa ñëw ne soxnaam si ah man de ra'aytu bin nabi sallallahu alayhi wa sallam shay'an ma fi dhalika sabr waaw gise naa seetlu naa ci yonent bi alayhi loo xamante ne amul amul amuluma ko muñaale manumaa toog di ko muñ lii lañ la wax naan sahaaba yi radiyallahu anhu képp kenn ku masoon a xam ne yonent bi alayhi salaam mu ngi ci coono xiif bu ci mënee dara na fexe trouver solution waaw léeg-léeg nag am ñu ko yëg kenn du ko yëg parce que yonent bay saa saa nekkul woon kuy wane loolu ñu ko ñu eh, du ñëpp ko doon xam ci moom ñii dafa seetlu gis ni ak ak takk biir bi ci ay xeer lii lépp ay signe la mu dem defi leen loolu dañ ci xam liñ doon wax te waxati ko fi hadis yu bari kër taalibe bi daa war di yittewoo mbiru sëriñ bi borom borom xam-xam bi. waru la toog rek naan ne eh, yow de tout ce waaye jóge nii ñëpp a non. moom daa gis loolu mu ne moom war na cee mën a def dara waaw kon loolu buñ ko fàtte kon waxtaan entre les couples dañoo war di mën a waxtaan jëkkër gi du mën a waxtaan ak soxna si mais du ñëw rek dee ay décision noonu xam nga mi naa jaabi moom ñëw ak si gis gis wër dugg ci kër gi xool xool xool gis gis benn bëy wala benn kii ay al euh, ba paaka bi foofu waaw dugg ci waañ bi xool xool xool wala fi ñuy denc affaire eh léegi xoola soqal ma lii non loolu c'est pas comme ça la waxal waxtaanal waaw wax leeral waaw te tamit gis nga ku nekk ruloom nga bàyyi koog moom xam na ne bagage kër gi lu jëm ci wàllu togg ak yooyu ndaw seeku ku gën a xam bi mu ñëwee da koo laaj moom manul woon këru boppam manul woon a def lii ma wax te ñu bari ci ñu noonu la ñuy def dañuy ñëw di wër dugg xool yu xaw ma waaw waxuma nag ñi nga xam ne parce que <laughs> attention <laughs> am na ñoo xam ne ay débrouillard lañ <laughs> ñoom buñ nee ñoom ñoom dañuy bañ a ndaw si loolu lu am solo la mooy léeg-léeg dañuy def mbir yi ngir noppal ndaw si loolu loolu yi lu baax la ah. waaw loolu waxuma côté boobu ñi nga xam dañuy def sans discussion lay wax voilà nga xam ne amul amul waxtaan loolu moo baaxul mu ñëw waxtaan ak moom ndaw si na ko ah kay ah indi sha'ir waaw jigéen it loolu nañ ciy jàng daa war a xam euh, sàqam nu mu toll frigo wam bu dee kuy denc ci frigo la daa war a xam mbuggam nan la toll ak kër gi cuisine bi la fa nekk ak loo fa newul da koo war a xam nga fii say naa jaabir bi mu ko nee ndax euh, euh, ndax am nga dara fa indaki shay ndax am na ci yow dara neew ko ah, xaaral ma dem xool yi jaay ci waxi wolof déet xam na li ci saate la ne ko indi sha'ir ah man de am naa sha'if la xam nañ ne loolu saa la <laughs> am naa fi as mbay as këf am naa ko kon kooku maîtriser na li nga xam ne mooy li nekk ci li nga xam ne moom xam ne lii am na fi loolu dafa am solo waaw mooy andi dina la may la may dina la wàññil problème ah di yaakaar ni am nga dara di togg dem ba ci biir ndaka amoo ko yi sa loxo jàpp na mënatoo génn nga woote di lekk di di ko nekk waaye man nga maa aal lii nangam ak nangam loolu lépp lu tax parce que maîtrise woo sa wàññ <laughs> maîtrise ak la ne loolu dafa am solo dañ koy jàngi fii bokk na leneen ñu ciy jànge bi ne yenn riwaay yi da ne fa sabaxtu man maa rendi al anaqa si wala tëf si am loolu dañ ci xame ne mooy lekk añu dagan na mooy obligé am un an ah. xar mu wala mu am un an déet mooy lii matu ko woon waaw waaw mooy bu jaree euh, euh, gaa yu bari sax loolu lañ gën a kii ñun nag suñu réew yi ay Sénégal yi bu tabaski jotee ngan di maa yoo xam ne bu nga toogu ko <laughs> gaz bu ne dañ ko jeexal këriñ gu ne waaw xar moo xam dañ naan xarum bàyyi diw mi comme nag wu ndaw <laughs> waaye kenn du ko gaaw togg de balañ koo togg dañuy mujj sax yàq ko sa waay boo koy lekk boo yéey da ngay yéey ba say duñ yàqu daanaka waaye pour mu ba defaru du yomb mooy yooyu léegi nag ah togg bi daal di jafe <laughs> teewul bu sa ëllëgee tabaski sàngam jotati ñu defaat la même chose alors que mën ngaa am benn boo xam ne un an musin na un an quelques mois def nga. boo xam ne am na yoo xam ne dañuy am huit mois nga foog ne am dépassé nañ un an mais gënd loo xamante ne nii après ndawal la du yomba togg en fay yëpp ay bon plan la yoo xam ne baa ginuma la koo xam <laughs> mais ngir yombalal la affaire yi nga bañ di yàq sa sa sa fourneau yeeg sa këriñ yeeg sa gaal beeg yooyu ndax dara waralu ko ndax façon ngandamaa xar yi ngay teg yépp yow na mat rek <laughs> waaw te nooy man a man a kii kon ah ci yenn riwaay dana fa zabaxat ndaw si moo ko rendi loolu waxoon nañu dañ ciy jàng ne jigéen mën naa rendi xar waaw yenn yi nag dana fa zabaxtu waaye lu mu ci man di nekk mooy jigéen ni mu ni góor mën a rendee xar la mën a rendi xar waaw c'est pas que bon est-ce que est-ce que yéen tabaski est-ce jigéen mën naa rendi xar <laughs> voilà waaw wa taxana wa taxantu sha'ir Seyna Jaabir nee na man sha'ir euh, bi maa ko defar mooy pat bi maa ko defar waaw orge bi maa ko defar ba ni may génnee pat beeg yooyu loolu dañ ci xam ne kon góor liggéey yooyu yëpp war na koo man mooy jàppale soxnaam ci liggéey bi te yonent bay saa saam la meloon comme li Sayyidatu Aisha wax radiyallahu anha yonent bay saa saam bu ma doon dugg ci kër gi Abdullah doo nekk ci liggéeyu waa këram di leen jàppale ci li ñuy liggéey waaye bu julli jotee mu dem mel ni xamuñu ko m ñu ko ndax borom bi mbiru borom bee taxaw mooy loolu ngay gis euh, yenn société yi amaana léegi mu ngi soppeeku ci ñun mais loolu euh, ci yenn jeunes yi man na ci soppeeku tuuti ak ñi nga xam ne ñoo xaw a génn waaw ak ñi nga xam ne génn ñu waaye dañoo intégré dañoo intégré bi euh, kii rek seetlu jaabu quoi mooy di jàppale soxna yi ci liggéeyu kër gi. boo mënee mu ngi def dara nga waasal ko jëndi bu dee man nga ko mais ñu bare ah mais boo mën la waas mën nga dëbb ka nen loolu mooy loolu dafay gën a neexal say gën a neexal ambiance waaw wala bu dee ceeb bu ñuy tànn mu kii la ñu yaay mën nga ma tànnal ceeb bi waaw bi dim <laughs> waaw moo gën nga toog ci tiim télé bi di zappe rek yor sa zappet di zappe rek lu xaay ak lu xaayul nga nekk ci defal lii roye ko yonent bi alayhi salaatu salaam da doon jàppale waa këram ci liggéey bi ñuy ne waaw Seydina Jaabir nee na wa taxantu sha'ir waaw mooy tax bi liñ indee farine ndeg yooyu man maa ko kóoyal defar affair bi dóor kii pét bàyyi ko nag muy pétrir loolu waaw ni yaay man damaa wala soxna si defar beñe ay pataay nga toog nga ne ko taxawal xoolal maa lay dëral di la jox ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay nga ciy def soosu fataaye loolu dafa neex wala baal ma lay lakkal wala boog doo man tam mu xuma waaye mën naa lay kiiwal boo lakkee ma ma ma mooy am dugaa ci chaîne affaire bi nga am loo ci jàpp mais toog ne la rek téem ci kii bi buñ la nee ah sama loxo daa jàpp ni ngay man nga maa jottali ci waaye mënoo ko anteel a def non mais mënoo ko anteel a def yàlla tere nga ne ko jëndal mais maa fàtte jumbo de <laughs> ci boutique bi rek doo wàcc mais am na ñoo xam ne moom c'est pas bi xalaat ko tellement <laughs> benn match benn waay boo xamante ni <laughs> dafa orgueil la leen borom bi booleel. alors lu ci ne yonent way sa sam da doon dem marché ni nduggi moo tax waa Quraysh doon xanaa maa li hada rasul yamshi bil aswaq mais lu moo dal yonent ne yonent la ba pare di dox marché yi di dugg di jëndi comme ñëpp di doxi soxlaam ci marché yi muy loolu nit da ngay woyof quoi Seydina Jaabir yi ñëw gis nga yëpp moo soxnaam see ko bokk waaw mu ne wa tahantu sha'ir hmm. waaye ah